bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du fa yaqulu allahu tabaaraka wa ta'ala fi surati ali imran baada a'uudu billahi mina shaytaani rajiim walillahi maa fi samaawaati wa maa fi al-ard yaghfiru liman yashaa'u wa yu'adhibu man yashaa'u wallaahu ghafuurun rahiim suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya téeméer bi ak fanweer bu manqué benn nga ne ma mu way yow tey ngaa wax lu gën a yomb rek ma ne waa kon baax naa téeméer bi ak ñaar fukk ak juróom-ñeent kon boo bëggee walillahi alhamdu wal minna mu ne walillahi ñeel na boroom bi tabaaraka wa taala naa fi samaawaati mbooleem li nekk moomeelu asamaan rek lépp lu nekk asamaan wa maa fil ard ak lépp lu nekk ci suuf sii ak yi suuf yépp moom la ñeel yaghfiru moom nag mooy jéggal gis nga yéefaru Quraysh yi ñoom Abu Sufyaan ñoom Ikrima ak gaa yi nga xam ne ñoo fi def yu yées yii ñoom ñii nga xamante ne ñoo jiite woon xare bi ñoom Safwaan ibnu Umayya ñoom ñii lépp nag yaghfiru liman yasha borom bi mooy jéggal ku ko sopp ci mbugal ku ko ne soob ci ñoom moo mbugal kan ci ñoom ubay ubay ubay ibn xalaf borom bee ko mbugal def moom mu nekk ab yéeféer boo xam ne ci la dee walla keroog bi mu naan dalluuni ala muhammadin maa najawtu in najaa waaye tal leen ma ci xare bi comme niñ ko gisa woon tegtal leen ma ki nga xam ne mooy mooy si Muhammad alayhi salaatu wassalaam moom du ma rëcc fekk rëccul moom nan la mujje mooy ba mu ko jamee noonu lu ndaw lool nga xam ne deret sax génnul gaay naan ko way sa waaye nag Quraysh naan naan ma waxoon na ne moo may bu ma tëfli woon wallahi ma dee moo tax ci yoon bi ñu waa Quraysh di ñibbi ci la dee gaay suul ko foofale alxabiis al al al mujrimu shaqi Ubay ibn Xalaf xalafahu Allahu fi naar mook frère am di Umayya mañ sànni woon amoon ca Badar léegi kooku borom bi moom moo ko mbugal wa yu'azzibu man yasha moo mbugal ku ko soob ci gaa yi ak ñoom Ibn Qami'a ak ki nga xamante ne nii mooy Utba ibn Abi Waqqas di frère Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu nga xam ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu nee na man masuma xër rey nit que ni ma bëggoon rayeeg sama frère boobu moom kese ku bon la waaye doy na ma ci lu yonent bi alayhi salaam ñaan yàlla gi ñaan ci kawam te moo bëgg xam naa ne ku yées la woon yées ay jikko nekk ku bon ci ay nitam waaye ñaan gi nga xam ne moom la ko borom bi ko moom la ko suñu bo yonent bi alayhi salaam ñaan yàlla dal na ko loolu doy na ma moo tax ci kéefër la dee wa yu'adhibu kon borom bi mooy mbugal man yashaa ku ko soob wallahu ta borom bi ghafurun aji jéggalaa kon la yaatu jéggal la de rahimun a yaatu yërmande ne yaa ayyuhal ladina amanu mu ñëw nag di wax loo xam ne ku xamul da nga naan lii mais lii mu yonent su lii suñu borom bi wax fii mais amul rapport ak li nga xam mooy xare bi ñu ne la ah la yow yow alquran parce que cee gis lu nekk al waxuma la alquran aay yi yi ñu takkaloo dañu am rapport mais saar bu nekk saar bi nekk ci kanamam ak bi nekk ci gannaawam bi ñëw ginnaawam dañoo am rapport dañoo amub lëkkaale boo xamante ni borom bi xamal na ko ku mu ko xamal waaye ñàkk na koo xam ku ko xamul kon nag lii muy wax fii ak am ab lëkkaale ab lien ak li nga xam ne mooy xare Uhud mu ne yaa ayyuhalladhina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te kulu bu leen nekk di lekk ar riba li nga xamante ne mooy riba di gaa yi xam mooy xam riba fadli wala riba nasiya bépp xaram mooy riba bi nga xam ne ci gënalante la comme yi nga xam ne mooy al asnaafu ribawiya yi nga xamante ne ci la riba man a am yooyu daa am yoo xam ne lu ñuy xam la voilà yoo xam ne yonent bi alayhi salaam da ko wax ñoom al burru bil burr al milhu bil milh wal ak yi nga xamante ne nii al urzu bil al al burru ak tamru bi tamr al milhu bil milh ak yi lim al asnaafu samaniya nga xam ne huit yoo xam ne suñu borom tabaaraka wa taala yonent ma lay saa saam daf koo lim ne yii moom al dahabu bi dahab wal fiddatu bil fidda lool côté xaalis yi ak côté or yi muy li jëm ci wàllu fiduciaire yeneen yi ay lekk la ak yi nga xamante ne tawaabil la mooy yoo xamante ne nii dañ ciy safale ci lekk wala ci li nga xam ne moom la ñuy naan ñoomin suukar ak ñoomin gaa yoo yëlee yooyu nag boo leen xamee mooy asnaaf yooyu nga xam ne yooyu ci la riba mën a am mooy ne produit yu mel noonu gëna leen te manu cee am bu ma nee or boo xam ne or 24 carats manumaa ñëw jël ne ma man bon comme que dafa yàgg naa dem si waa ji mu daal di may wecc moom pël moom caam le bijoutier mu wecc ma ko léegi nag dama koy jox loo xam ne moo moom lu toll noonu mais dama ko ciy tegal loolu du mën a nekk voilà loolu man nga jox ko même or bi non loolu mën da nekk parce que al zahabu bi zahabi yii yëpp dañoo war a tolloo waaye xaalis ak xaalis xaalis tamit noonu la waaye boo jëlee al burru bil burru yooyu ci lekk yi loolu moo tax fuqaha yi rahmatullah après dañoo wute ku nekk noo koy dégge ku mel ni maliki yi te loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala mooy kullu maa yuqtaatu wa yudaxar lépp loo xamante ne ni dañ koy dunde te mu man a denc nekk di conserver boppam comme li nga xamante ni ñoom dugub ñoom ñi nga xamante ne ñoom bas yi ak ñoomin ceeb ak gaa yoo yële ñoomin gerte gaa yoo yële moom mën nañ cee génne li nga xam ne parce que ñoom du ñu gaaw a yàqu meluñ ni ñoomin naajoo ki ñoomin pataas ak ñoomin xaal ak ñoomin ñoomin ñoomin gaayoo yële ñoomin kammaatee nga xamante ne mooy de ñu yàqu yooyu moom bokkuñu ci voilà mais kanta ñoomin dugub yii ñu fi wax ñoomin façon yoo yële manoo ñëw ne man sama dugub ji ci suuna ju bees yii la nga xamante ne nii waaye yow ci l'an 1443 bii nawet bii ñu génn ci la jóge yow nag sa dugub ji moom l'an 1400 la 1440 kon nag nañ ko weccoo ma jox la ci kilo nga kilo ci sa bee loolu manu la nekk lool riba la sama ceeb bii ceebu Thaïlande la de oh ceeb bi Vietnam la jóge te yow saw ceeb bii nii mu nga jóge ci wale bi de fii la jóge fii nii ci waa Ndar ah kon nag léegi jox ma yow cinquante kilo léegi man ci sama bu Ndar bii ma daal di da ciy jox li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii mooy lu ko gën suufee loo wala ma jox la ci ñaar ñaari cinquante kilos muy saa loolu manu nekk lool fii riba yooyu mooy ribal fadli ci gàttal mooy loolu manu la nekk waaye am na beneen affaire boo xam ne du riba par exemple ci wàllu xaalis mu ngi mel ni waa ji nga xam ne day wecceeku xaalis ne man euro bi laa yor di dem Sénégal bu ma demee sa waay ci aéroport man Léopold Sédar laa xamoon waxoon naa leen boobu ba léegi man moom wàccu ma njas wallah alhamdulillah voilà loolu daal la yàlla dogal wàcc bu ma ki nga xamante ne nii mooy jas sa waay man man fële laa waroon wàcc mooy Léopold te Léopold moom comme que dàq nañ Léopold indi ki nga xamante ne nii mooy xamante ne nii <laughs> mu naan ko yaay blessé <laughs> mu naan ko ma yaay blessé wala yaay iblis ko maay blessé <laughs> loolu damay fàttali benn way bu eh, eh, Cheikh Moussa Ka rahimahullah doon way ci yoonu géej gi bu yoonu jéeri ji géej gi bu Seydina bu Sëñ Tuubaa radiyallahu anhu bi muy wax ne daa dajeeg fële naan blessé yow yaay blessé blessé yow nga tudd mu naan ko non maay blessé voilà muy blessé léegi comme moom lañ indi muy moom la mooy aéroport boo bële gaa nga xam xam fay dem ñu lay wecc li nga xamante ne ay xaalis nga xam ne dañ naan la man euro bi bon gars yi yi dañ naan bon ak ci taux yi dañ naan six cinquante cinq vingt benn euro égal six cent cinquante cinq francs mais man defuma loolu de man six cent laa koy defee loolu am na ci droit loolu du riba parce que ñaari xaalis yi bokkuñ wala euro bi bokkul ak li nga xamante ne nii mooy franc bi naka noonu même buñ bokkoon tur dollar américain ma jël dollar américain jóge fii nga xamante ne nii mooy New Jersey nga xamante ne mooy Boston daal di fiy jóge wala fii ci Georgia daal di dem fi nga xamante ne mooy Toronto wala fële ca Vancouver léegi nag dem fa ngir wecceeku sama dollar américain def ko dollar canadien bu boobaa waa ji ne ma bon yow ñaata dollar nga man man cinq dollars man man nag cinq dollars sa américain man 3 dollars canadien laa koy weccoo kooku am na ci droit loolu du riba parce que ñaari mono yi bokkuñu voilà ñaari mono yi dañuy ku nekk day day suppose moom li man da nekk mooy ma jël dollar américain di ko weccoog dollar américain ñu ëppalante loolu moo mënu la nekk voilà wala ma jël franc fa bi nga xam ne mooy bu Afrique de l'Ouest di ko weccoog franc fa bu Afrique de l'Ouest su ñu ëppante loolu moo mënu la nekk sinon jël daal di koy weccoog franc CFA te sa man taux yi loolu lañ def mais man defuma lool man man lu gën a suufe laa koy def parce que daa am lu ma ci bëgg a am kooku am na ci droit mën na cee liggéey kon nag loolu la loolu kon wute na li nga xamante ne nii mooy riba bi ñuy wax léegi nag affaire bi kon mu ngi noonu ci gàttal daal loolu mooy ribal fadli léegi nag mu des beneen façon riba bi nga xam ne moo ay riban nasiya riban nasiya mooy lan mooy li nga xamante ne nii arab yi dañ ko xamoon lool te ñun ñii xam nañ ko de ak ñoo ko xam xam nga bii ñu wax nii rek ci la mooy nga ñëw sax di wecceeku ci mooy sarf ndax riba mooy ci wàllu sarf mooy bu may weccantu xam nga moom lañ doon wax sànq ci wàllu jas bi ki ngay ñëw mu lay wecc xaalis ni koy jox xaalis mu lay jox xaalis loolu noonu amul droit nga naan ko am jëlal après dinaa la jox déedéet mooy yonent ma lay sar dane na nekk yadan bi yan walla loxoog loxo walla ñu ne nag bu wii wutee fa ida xtalafat hadihi al asnaf fa bi'u kayfa shi'tum ida kanat yadan bi yan ne bu wutee mooy bu ma jëlee or bu ma neexee daal di koy weccoo ak sunguf ak li nga xamante alhamdulillah ak ceeb voilà bu ma neexee ma daal di jël li nga xam ne mooy xaalis daal koy weccoo ak or lool ndax bokkuñu voilà léegi nag boobaa lu ma neex ja soxlaatuma ma naan man 2 grammes la ma jox de or il faut ma jox ko 2 grammes de xaalis mu ko dañoo bokk loolu bokkul mais mu ne bu wutee yii nii jaay leen nu mu leen neexe waaye à condition mu nekk loxo loxo loxoy kajoor dañuy weesaloo loolu mooy lan jox ma nii ma ne daal bi tëye ci sama beneen loxo yow nga jox ma liñ may jaay saa yi noonu la si noonu riba dina dugg bu boobaa dee léegi nag bon léegi ribaat nasiya ngir ñu daal di koy tëje di ngeen jégg daa am lu mu fil quoi <laughs> léegi léegi ribaat nasiya mooy bu ma kiiwee ma ñëw ne waa ji lebal ma voilà man nag damaa soxla woon cinquante euros quoi mais temps yi dafa dëgër boo ma ko mënee lebal daal ba fin du mois ma ne ban mois il faut mu leer ñu wax ma ne bon ñu ngi lan ñu ngi le vingt six lan la lan le vingt six décembre sa waay le vingt cinq waaye samedi nga naan ma lan samedi vingt cinq décembre lañ nekk nii nga naan ma lan deux mille vingt et un léegi nag bon weer wi rek le cinq janvier deux mille vingt deux non les doigts man dinaa la fay léegi nag nga ne ma ma ma ne la ah mais nag attention man boo may fay bon attention ah man boo ma jox joxaat cinquante euros de foog nga am loo ci teg même bu dee un centime la loolu lañ naan riba nasiya voilà wala nga ñëw lool riba la léegi wa wala ma ñëw ne la léegi waaw kay danga may fay cinquante mais ma ne grawul waa c'est bon man man nga ma fay le cinq nga fay ma cinquante mais ma ñëw ba le cinq waaye am am problème bu fay ma ma ne ko bon baax na lii may wax mooy riba nasiya voilà bële mooy dafa xaraam mooy intérêt bi bi ma njëkk a wax mooy intérêt boo may fay li nga ci teg moom la banque bi def la bu dee un centime ak mutuelle yépp amekaas yeeg bu dee noonu lañ koy doxale loolu dafa xaram ku la lebal dara lam la lebal la koy fay man nga koo dolli nag mais à condition defu ci benn charte amul woon condition yow ci sa plein gré ci mu neex la nga ne ah waa ji kat vraiment dimbali woon na ma keroog bi nga koy fay nga fay ko ba pare ci loo xam ne ci lu la neex képp la tegu la ci benn pression boo xam ne buy wan ne da koo war a def ëllëg nga daal di koy jox dara loolu man nga ko wañ ko fayee ba pare mais ñëw ñu conditionné ko ko charte loolu moo la nga xam ne dafa xaram léegi riban nasi'a mooy waa ji leen cinq janvier ma ne ko cinquante nga may fay grawul léegi ñëw ba foofu waa ne eh dama am problème de ndax saay waa imp ñoo fi jaar di tëllis li nga xam ne mooy sama salaire bi ndax dama leen a yoroon ndax ay PV yu ma waroon a fay léegi waa ji ne ah man naa laa yokkal euh, mois bële di ñëw waaye à condition que boo may fay danga ma ci yokkal léegi nag doo ma fay cinquante bu boobaa loolu mooy riban nasiya loolu dafa xaraam loolu noonu dafa xaraam wuute na ak nag ki nga xam ne moom day jaay loo xam ne danaan la man bu ma ko jaayee teew mi teew cinquante euros laa koy jaayee mais boo bëggee ma jaay la ko dans un mois mooy le le le trente bële wala le vingt cinq janvier bu boobaa dama la koy échelonner nga may fay waaye nag mooy danga may mais dootul nekk cinquante soixante dix la loolu bëccëg fukk yi def gars yi daal dañuy riba loolu du riba loolu mooy bayu taqsiit loolu lu baax la li li ëpp ci borom xam yi wax